alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabi fi kitaabi aadaabi nnawmi wal idtijaa'i wal qu'uudi wal majlisi wal jaliisi war ru'yaa wa fil baabi taasi'i wal ishriin ba'da al mi'a baabun fi aadaabil majlisi wal jaliis kon al imaamu rahimahullah ginnaaw biñ jeexalee chapitre cent vingt huit ci jotaay bii ñu génn xadis biñ mujj woon a gis moo doon xadis huit cent vingt quatre mu ne woon wa an Sharid ibn Suwayd radiyallahu anhu annahu qaala marra bi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana jaalisun hakaza mooy xadis bu mujjoon ci buntu boobu walillahi alhamdu wal minna tey nag al imam ubbi beneen buntu muy chapitre cent vingt neuf téeméer ak fanweer bu manqué benn mu ne baabu buntu fii aadaabil majlisi buntu bi maa ngi leen fi indil li nga xamante ne nii mooy tegginu jataay wal jalis ak tegginu ka ngay toogandool ak moom itam ka muy toogandool waaw waaw buntu bi waxoon nañ ko ci njaalbeen bi ndax noonu la tudde kitaab bi ñu ngi koy fàttale léegi kitaabu aadaabi nawmi wal idtijaa'i wal qu'uudi wal majlisi wal jaliis wal jaliis wal jaliis wal jaliis kon fii ci teggin yooyu lay wax muy indi indi na fi nag fii buntu bi amul ay xadiis comme buntu yi ñu mujjee génn indi na fi treize hadis ah dañ leen gis bunt boo xam ne treize hadis mu koy commencé hadis huit cent vingt cinq jeexale ko hadis bi nga xamante ne mooy hadis huit cent trente sept kon hadis bu njëkk bi ñu daal di ciy dugg kon muy hadis huit cent vingt cinq al imaamu Nawawi mu ne rahimahullah an ibni umara radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yuqiimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fiihi walaakin tawassa'uu wa tafassaxuu wa kaana ibnu umara radiyallahu anhumaa idhaa qaama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fiihi muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëw ci xadis bu njëkk bi mu ne an ibni Umar mu ngi jële ci doomu Umar ji muy Abdallah mu ne an ibni Umar mu ngi jële ci doomu Umar ji di Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne nee na mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa yuqiiman na ngallawaay bu mu yëkkati mukk ahadukum kenn ci yéen rajulan benn waay min majlisihi fa mu toog summa yajlisu ginnaaw bi waa ji yëkkati ko ne ko jógaloo ko ba pare yow nga yajlisu fiihi ba pare moom mu toog fa walakin waaye li am ba des tawassahu na ngeen yaatal wa tafassahu ngeen eh, ci seen bopp te ñenn ñi jege wa tafassahu ngeen jege jege ku nekk jege sa borom ngir may place ñeneen waaw kon nag mu ngi noonale waaw loolu la waaw waaw mu ne wa kaana ibnu umar te kat ibnu umar radiyallahu anhu maa nekkoon na idaa qaama lahu rajul bu benn waay gisee muy ñëw eh, mu gis ne moom la mu jóg min majlisi yi waa ji jóg fa mu toogoon ngir ibnu Omar toog fa lam yajlis fiihi ibnu ibnu Omar bañ na ko déedéet du ma fi toog toogal rek mu ne muttafaqun alayhi lool al imaam al haafiz al Buxaari amiirul mu'miniin naka al imaam al hujja Muslim ibnu al Hajjaaj rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi nag laaj bu njëkk mooy est ce bi ñoom ñaar doon nga ko solo ñu ne la déedéet hadis bi ni al imaamu Ahmad seen sëriñ rahmatullahi alayhi. daal di doon na koy solo lu jiitu na ko noon al imaamu Abu Dawud ak al imaamu Tirmidhi rahmatullahi ala al jami' al imaamu Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci ay barab yu bari kitaabul jumu'a baabun laa yuqiimu ar-rajulu axaahu yawmal jumu'a wa yaq'udu fi makaanihi <laughs> waaw Allah Allah Allah waaye indi na ko ci kitaabul istizaan waaw mu tegale xadiis yi foofu baabun laa yuqiimu ar-rajulu ar min majlisihi waaw kon loolu la léegi nag nañ gis bi nga xamante ne ak baab ci kitaabu istizaan baabun idaa qiila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu ah kon léegi ñu gis foofu <laughs> ah mu ne haddathana al-imam Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullah mu ne haddathana Khallad ibn Yahya mu ne nettali nañu suñu sëriñ de Khallad ibn Yahya ibn Safwan as-Sulami Abu Muhammad al-Kufi al-Makki rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Sufyan mu nekk ñu nettali mooy Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahmatullah alayhi an Ubaydillah moo ko jëlee ci Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi Abu Usman al-Umari radiyallahu ta'ala anhu al-Madani radiyallahu an ali Umar an Nafi' moo Ubaydillah moo ko jëlee ci Nafi' mawla ibn Umar ibn al-Khattab Abu Abdillah an-Naysaburi al-asl rahimahullahu ta'ala an ibni umara mu jële ko ci njaatigéem di abdallah ibne umar ibne alxatab ibne nufayl ibne abdil uzza abou abdirrahman almadaniyu almakkiyu radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha an yuqaama arrajulu min majlisihi wa yajlisa fiihi aaxar walaakin tafassahu wa tawassahu wa kaana ibnu umara yakrahu an yaquuma arrajulu min majlisihi summa yajlisu makaanahu nii fii noonu la ko fi indee ne yonent saa saam dafa tere ñu yëkkati nit ki ba pare fa mu toog ñu fekk ko fa yëkkati ko ba pare jël beneen waaye ne ko demal toog fa waaye li am ba des day leen randu waaw di yaatal mu ne tam noomar dafa bañoon nag siboon na te nanguwuloon bañoon na ñu yëkkati nit ah waa ji di jóg bopp nit ki ci boppam jógal boppam keneen toog yàlla tere nag yow ñu fekk waa ji toog ay jóg mu jóg nga ne saa aywa yow toogal yépp <laughs> yaa dét <laughs> kon loolu loolu lu am am solo la ibnu Umar da ko doon bañ radiyallahu taala anhuma eh, eh, eh, <laughs> moo tax ibnu Jurayj ji solo imaamul Buxaari indi na ko pour ne lii nag lépp ci yema ah. mu ne ci kitaabul jumaa ah baabu laa yuqiimu rajulu axaahu yawmal jumaa wa yaq'udu fi makaanihi bi mu ëndee mu jaar par gana haddathana Muhammad al imaam al Bukhari dana nettali nañu Muhammad mooy kan Muhammad ibn Sallaam ibn al Faraj as-Sulami mawlaahum al Baakandi wala al Biikandi al Fiikandi ah rahimahullahu ta'ala al Jumahi mawlaahum al Bukhari ah rahimahullahu ta'ala mu ne moom moo ñu nettali qaala mu ne akhbaranaa Makhlad ibn Yazid di Makhlad ibn Yazid al Qurashi al Jazari Abu Yahya ñi ne Abu Khidash ñi ne Abul Jaysh ñi ne Abul Hasan ñi ne Abu Khalid al-Harrani al-Jazari al-Qurashi rahimahullahu ta'ala annahu mu ne qaala axbarana ibnu Jurayj mu ne ki ñu xabaare mooy ibnu Jurayj Abdul Malik ibnu Jurayj Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid al-Makki rahimahullahu ta'ala mu ne qaala mu ne sami'tu Naafi'an yaqul mu ne dama dégg Naafi' mu naan sami'tu ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yuqima ar-rajulu axaahu min maq'adihi wa yajlisa fihi qultu li Naafi' ibn Jurayj nee na bi Naafi' ne yonent ne ibn Umar de nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam tere na ah ñu yëkkati an yuqiima ñu yëkkati benn waay axaahu waaw ñëw fekk sa mbokk toog nga yëkkati ko ba pare daal di toog place am mu ne qultu li Naafi' man ibn Jurayj ma ne Naafi' mais aljumaa loolu bésub àjjuma la buñ nee ci jumaa ji quoi qaala Naafi' ne ko aljumaa wa ghayraha àjjuma ak lu dul àjjuma ci yam <laughs> waaw léegi kon riwaay imaamul Buxaari yi ci gàttal léegi imaamu Muslim kanta moom rahimahullahu taala moom eh, nii moom mu ko indi kom que imaamu Muslim eh, ni ñu ko xamee rek moom day dajale xadiis yi mu ngi ko di kitaabu salaam baabu tahriimi iqaamati al-insaan min mawdi'i al-mubaah alladhi subiqa ilayhi wala alladhi sabaqa ilayhi voilà foofu euh, la indi moom version yi nga xam ne moom la ci indi muy ñetti mbir léegi al-imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj rahimahullahu ta'aala waaw moom lii imaamul Nawawi indi kaddu yi moom moo ko solo mooy mooy dernier bi mu indi ci hadith yooyu bu ibnu Umar sinon yeneen sahaaba soloo nañ ko ku mel ni Seydina Abu Hurayra soloo na lu mel ni Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal dina koy solo tamit ibni Abdillah al imaamu muslimu ci kitaabu salaam baabu buntu bi leen ci surah yi def tahrim iqaamati al insaan wad'i al mubaah alladhi sabaqa ilayhi mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne ki ñu nettali ma Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abdul A'la mu ne ki ñu nettali ma Abdul A'la di Abdul A'la ibn Abdul A'la ibn Muhammad abu muhammad as-saami al-basri al-qurashi rahimahullahu ta'ala an ma'mar moo ko jëlee ci ma'mar ibn rashid al-azdi al-haddaani al-basri al-yamaani as-san'aani rahimahullahu ta'ala an az-zuhri moo ko jëlee ci az-zuhri di muhammad ibn muslim ibn ubaydillah ibn abdillah ibn shihab ibn abdillah az-Zuhri al-Qurashi al-Madani Abu Bakr rahimahullah an Salim bii ci Salim la ko jëlee muy doom ji doomu Ibn Umar muy Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi radiyallahu ta'ala an al-jami' an Ibn Umar mu jëlee ko ci baayam di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu an al-jami' qaala anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yuqiimanna ahadukum axaahu summa yajlisu fii majlisihi wa kaana ibnu umara idaa qaama lahu rajulun an majlisihi lam yajlis fiihi kon nii mooy li nga xam ne noonu la ko al imaamu Abul Husayni Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhi daal di indee léegi kon ginnaaw biñ gisee lii ci tegginu jataay lan mooy lëkkaaleem mooy lëkkaaleem ak buntu bi. hadis bi dañuy wan kon ne ñu ah lëkkaaleem ak buntu bi lenn la mooy bokk na ci tegginu jataay mooy nit ki bu toogee ci jataay toog ci place moom moo ci gën a yey keneen mooy du keneen mooy jóge ne ne ko ay wo eh wala benn waay taxaw ne sa waay jógal parce que diw ñëw na moo fi toog wala diw ñëw na mooy toog fii loolu nag am na teqantal bu boroom xam-xam yi ñëw mooy daal ci ci ah d'une manière globale ci lu joyal luñ joyal mooy ku toog ci bërëb moo ko gën a moo ko gën a yelloo keneen loolu la waaw ku toog fenn moom moo gën a yelloo bërëb boobee ko keneen mu ngi noonu léegi nag déglu al imaamu Nawawi ci al minhaj sharh saxiixu muslim ibn al-Hajjaj mu ne hada nahyu parce que laa yuqiimanna ngalawaay bu mu yëkkati ahadukum kenn ci yéen ar-rajula nit ki góor a jigéen a ci yéen min majlisihi ci palaasam summa yajlisu fii ginnaaw gi moom mu ñëw foto loolu yoneen saasaam tere beneen bi moo tax mu ne naha yonent may saasaam dafa tere waaw dafa tere waaw ñu ñu ñu ñu ñu ñu yëkkati nit ba pare teg fa keneen wala ki ko yëgati ñëw toog fa al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne hada nahyu lit tahrim waaw fa man sabaqa ila mawdi'in mubahin fi lmasjidi wa gayrihi yawma aljumuati aw gayrihi li salatin aw gayriha fa huwa ahaqqu bihi wa yahrumu ala gayrihi iqamatuhu waaw li hada alhadith mu ne hadith bii moom tere yi parce que dinañ ci ñëw léegi tere gi est-ce tere gi ngir xaraam la wala ngir adab la ngir lu xaraamal la est-ce que ren saa bu nee tere na ñu yëkkati nit koo xam ne daa toogoon fenn ba pare keneen toog fa loolu c'est pour euh, parce que lu xaraam la booy tere la goo xam ne li tahrim te kenn amul droit def ko dafa xaraam boo ko yëkkatee kenn toog place boobu yow dafa xaram wala boog ngir affaire u teggin la. ak tamit affaire bien bonne convenance quoi règle ak tamit boo nekkin bu rafet boo xam nga kenn toog tamit nga am ko jógal nga toog fa est du affaire teggin la lool dinañ ci ñëw waaye Imaamu Nawawi dafa tranché affaire bi mais non lii moom tere gi dafa dëgëral ñi nga xam ne parce que dafa am ñu ne ngir ngir teggin la am ñu ne non tere gi ngir xaram la amoo ci droit boo ko defee def na bàkkaar parce que loolu lay tekki bu dee mooy nit taxrim mooy yow boo fekkee nit toog. nga yëkkati ko dool di fay toog wala teg fa keneen loolu yow def nga lu xaram ci kaw ñu ne lu xaram la bu dee ñu ne ñu teggin la nag mooy def nga xilaafu law la yow li nga def gënul quoi wala def nga lu ñu sip ak loolu mais boo angul nag foo xamante ne nii dañ naan la am nga bàkkaar loolu mooy wax bi imam an-Nawawi nag rahimahullah ci al-Minhaj bi muy sarah hadith bi sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne hada an-nahyu tere ji yonente bay saa saam tere laa yuqiiman moom li tahrim c'est pour lu xaram ngir xaraamal la waaw faman sabaxa ila mawdi'in mubah képp koo xam ne jiitu na ci bërëb boo xam ne alhamdulillah bërëb bu bu boo xam ne euh, bu kii la boo xam ne dagan na faa mooy daa dagan na toog waaw mooy loo xam ne comme jàkka moo tax mu ne comme jàkka fil masjidi ci jàkka ji wa ghayrihi wala lu dul jàkka yawmul jumaa moo xam bésub àjjuma aw ghayrihi wala beneen li salaati ngir julli aw ghayriha wala ngir leneen waaw imaam de woote ñu war a daje ci jàkka ji ñu ñëw yow nga toog ba pare yow foofu nga ñëw toog yaa fa ëpp ja yaa ya yow kooku sa sa droit la droit la fa yëkkati fu waa xaqu bi waa ji ñëw toog kooku fa toog moo fa moo fa a yeey wa yaxumu ta bu boobaa day xaram a ghayrihi iqamatu day xaram ci keneen mu ñëw di ko yëkkati li hada al hadith ndax hadith bii na fi leen saa sam da koo tere waaw mu ne nag illaa suuf ko anna suñu mbokk yi kat ci Shafi'i yi istasnaw minhu ma ida alifa min al masjidi mawdi'an yufta yufti bihi yufta fihi aw yufti fihi soog ko ba mu des koo xam ne mooy ab mufti la koo xam ne day jàngale wala kuy jàngale aw yaqra'u qur'aanan aw ghayru min al ulum ash-shar'iyya koo xam ne jàngalekatu tajwid la wala xam-xamu alquraan yi wala koo xam ne jàngalekatu xadiis la wala jàngalekatu xam-xam la ci jàkka ji mu am bërëb boo xam ne moom lañ ko defal pour moom bu nit ñi paree après moom dafay toog di jàngale am ku fa toog ñu ne non bu dee loolu nag euh, kooku bu julli ji wee jàllee ndax julli ji moom kenn neewul jamono ji ñuy julli moom waa ji jàngalewul bu boobaa boobu bokku ci ah manuñ ne ah côté bii la waa ji war a jàngale fii lay toog kon nag bu fi kenn taxaw doo loolu du boobu ah mais bu dee dañoo pare nit ñi toog ñu war a toog waa ji war a jàngale woon wala ka nga xam ne mooy def dars bi te fa mun waroon a fa muy installé wu fañ koy installé tout le temps ñu xam ne fii la ñuy teg course yom saison bi muy toog di jàngale foofu am ku fa toog kooku nag bu boobaa dañ naan ko dañ naan ko dañ naan ko jógal dañ naan ko jógal voilà ba mu des loolu waaw képp koo xam ne am na bërëb majalis buy am bu ñuy jàngale ay durus ci jàkka ji bañ jullee ba pare foo nga xam ne moom ñépp xam nañ ko fa lañ ko miine te foofu mooy bërëb bi biñ ko attribué foofu lay toog di jàngale am koo xam ne dafa toog bu boobaa dañ naan ko sëñ bi est man nga ñoo may rek si cheikh bi fii lay fii lañ koy tegal kii bi fii la wala fii la war a toog bu dee sax bu ñu koy tegal ci suuf lay toog fii lay seeg fii lay toog def dars da ngay boo mënee puus rek insha allah voilà waaw kay ku mel noonu moom am nañ ci droit waaw wa ida xadara lam yaqul li bu dee teew na nag keneen waru faa toog waaw loolu loolu nag moom laa la wax léegi mooy à condition mu nekk parce que fekk la tax mu koy def jotul kooku mënuñ ne moo moom place bi waaw koo xam ne ngir jàngale la ci ruq bee lay nekk ci kanamu sappe fee mais nag suuf mu ngi fi mais tey feneen daa ñëw toog feneen wala sax mu ñëw keneen toog fa fekk loolu jotul mënuñu koo yëkkati waaw bu loolu jotee nag waaw kay bu boobaa ñu yëkkati ko mu ne wa maanaahu ci lool man sabaqa ila mawdi'in min ash-shawari wa maqa'id al-aswaq li mu'amala naka noonu place publique wala place nga xam ne marché la waaw marché la marché hebdomadaire voilà euh, dañuy lal di jay léegi nag mooy bu boobaa ku njëkk a ñëw teel a xëy yow bërëb boo tànn yaa <laughs> ak tamit ba jaaxle yi <laughs> waaw ku ñëw toog foo nga toog yaa moom loolu la al imaamu al xaafidu an-Nawawi wax léegi xoolal al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullah fi kitaabul istizaan ci Fathul Baari baabun idaa qiila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu bi muy saraali mu ne al imaam al xaafid ibn Hajar mu ne qaala ibn Abi Jamra wabnu abi jamrata fahluddiini radiya anhu allahu kulla hiini nassa bi anna mooy ibnu abi jamra boobu nga xam ne andalu la woon andalusi fii la dëkkoon Espagne Portugal ah imaam bu mag na tërë yi mbir waaw radiyallahu taala anhu wa arda al-Maliki muy al imaam ibnu abi jamra fahluddiini saway waaw allahu akbar kuyu diine mu ne hada lafz kaddu gi yeneen saa salaam annahu naha an yuqaama ar-rajulu min majlisi moom noonu la mooy bi foofu xadis boobu wa yajlisu fi axir walakin tafassahu wa tawassa'u mu ne gis nga kaddu gi yeneen ci ma alayhi salaatu salaam utilisé amun dafa dafa jooyala ah, fil majalisi ci bépp koo xam ne fu nit ñi toog la walakinahu maxsuusun bil majaalisil a waaye nag xam nga ne loolu moos dañ koo jagleel nag ci place yi nga xam ne dafa dagana toog sinon dancing bi moom sawaay loolu moom daa xaraam nga fay nekk ba ñu naan la ah sawaay moo njëkk occuper cette place kon nag moo ci gën a yey non yow dafa xaraam yéen ñépp ngeen fay taxawaalu nga naan malet oui <laughs> bépp majaalisu shaqaawa dafa xaraam yow nga fay ne sa présence la yàlla bëggul woon a gis foofu en waaw baa bokk ci am kenn sa digganteeg sa borom mooy bërëb yi nga xam ne bëggu a faa gis waru la faa gis mooy bërëb yu saqaawa yi pexee di kaay yi wajtani bu ta moytaneku leen la Bamba wax majaalisu saqaawa waaw bërëbu pexee di kaay yow amoo fa droit nekk ba naan bañ naan moo njëkk a occupé place bi ngan dum concert ay am à Sorano yi nag mu ngi nii gaa yi ñëw naan ñaa njëkk a toog non yow loolu ci boppam boo foo na ne moo tax mu ne bon euh, bu nee nag bërëb yi yi ñuy wax mooy yi nga xam ne daa daga naa voilà <laughs> voilà kon mu ngi noonu imma léegi nag bil majaalisil mubah imma ala al umumi kal masajidi bu dee nag ci jàkka yi dafa joyal wa majaalisil xukkaam yi ak tamit fi nga xam ne mooy fi juge yi di àttee tribunaux yi wala ilmi ak jataayu xam-xam yi wa imma ala xusuus wala mu nekk ci loo xam ne lu ñu jagal la lu ñu jagoo la lu ñu jagal la kaman yad'u qawman bi ayaanihim ila manzile li walima comme koo xam ne daa invité ay nit ngir ñu ñëw benn mariage këram wanax yaa wala yu mel noon wala ab maduba daal di leen invité loolu mooy lu jagoo la voilà mooy bërëb yooyu diw moo ko moom alors que bërëb yee kenn moomu ko jàkka yi ñépp ko moom wa annal masaajida lillah waaw yooyu ñépp ko moom yooyu bu dee këru jàmbur kooku moom moo moom këram voilà léegi nag yooyu la lay wax nii mu ne nag ah wa amma al majalis allati laysa li shakhsin fiha milkun wala idnun lahu fiha fa innama yuqaamu wa yukhriju minha summa huwa fil majalis mu ne bu dee wa amma al majalis li nga xam ne mooy bërëb yi nga xam ne toogukaay yi nga xam ne kenn amul kenn koo xam ne moo ko moom te amul kenn ko fa am ndigal ah, lahu fiiha amu fa benn digal fa innahu yuqaamu wa yuxraju minha kooku mën nañ ko faa génn mën nañ ko <laughs> mën nañ faa toog mais loolu lan layo wax summa huwa fi majalis al amma wa laysa amman fi naas <laughs> dalaa bëgg a wax bërëb yi nga xam ne kenn moomu ko ah? wala idnun lahu fiiha fa innahu yuqaamu wa minha mooy li nga xamante ne nii bon loolu mooy ci kaw ñu soxla foofu mais sinon hadis bi day dox ci lépp waaw mooy dox fépp bërëb yëpp ku jëkk ñëw moom yaa moom foofu nga toog yaa ci gën a waaw waaye mu ne ba mu des walay saa man mu ne même bu dee lu jooyalu ci nit ñi wax na la ci côté bërëb yi bal huwa xaasun bi ghayril majaanin loolu dañ koo jagleel ci ñi nga xam ne du ñu ñu wéradi parce que koo xamante ne amul xel. Euh, wala koo xamante ne wa man yaxsulu minul adha ka akili sawm wala koo xam ne dafa lekk soble ñëw ci jàkka ji mooy soble yoo xam ne kenn ñoralu ko buñ ko yaasaa kay baax na moo tax Seydina Omar doon wax naan rey leen xet gi ci ngeen togg ko bu ngeen ko toggee parce que yoneen saa salaam dane képp ko ci ñaari garab yu salte yi moom bu mu jege suñu jàkka yi al soble ak laaj mooy boobu lekk la mooy téye ko di ko yëy noonu jël soble si daggat ko ay yi toggoo ko defoo dara bi ko yëy ndax xet gu xesaw mooy génn sa gémmiñ gi na ko doon laaj laay yeneen saa saa nag ne képp ku fi lekk ñaar yooyu moom suñu jàkkay bu fi jege ndax inna inna al malaa'ika tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam ndax malaaka yi ci boppam dañuy loroo li nga xam ne mooy euh, doomu aadama yi dañ koy loroo moo tax amoo droit nga jóge fee lekk sa sa soble boo xam ne ñorul sa laaj ba pare ñëw sa gémmiñ gi nag bu nay nga ñëw ci jàkka ji mooy doo nga ëbbali wala booy booy tari ci nekk sa wet di xaw a taf bakkan yi wala di xaw puus yeneen saa saa ne ku fi lekk ñaar yooyu bu mu jege suñu jàkka yi non seulement da ngay lor nit ñi mais mu ne malaaka yi da nga leen di lor te malaaka yi dañuy ñëw di teewe bu jaamukat jaamu yi ñuy jaamoo yàlla moo tax borom xam-xam yi boo entre parenthèses am ñu ne yemul ci ci ci loolu ah lépp loo xam ne daa yor xet bu naqari waroo amoo droit di ko dugal ci jàkka ji wala fu nit ñi nekk sa ñëw ak moom dugg ci jàkka ji ak sa kawas yu camembert yi ah yow fi nga taxaw sawaay boo yëkkati waa ji war a su sujóot fi nga fi war a war a teg jëwam fi nga su fi nga taxawoon bakkanam yi waaju exploser ndax xet bu naqari xam nga loolu du yoon waaye waxuma la kooku malaaka ci boppam da leen di lor ndax yonent saa salaam moo ne malaaka dañuy loroo li nga xam ne liy lor doomu aadama ci xet gu naqari day lor malaaka yi waaw kon nag eh, mu ne mu ne nag bu dee ku mel noonu la al imaam Ibn Abi Jamra koo xam ne wérul parce ci nekk ci ku wérul bon dañ koo teggil jaamu yàlla boo quoi mooy du farata ci moom te mën naa dugg ci sàpp ji jékki-jékki ñuy julli rek mu ngàdd benn waay wala mbëkk benn waay walla mu mu mu mu daldi ah ñu naan déet mu jekke rek ne ci biir julli bi ak mooy rek ci wérul yi nga xam ne moo koy dikkal loolu lépp mën naa am te tamit mooy affaire bi dañ ko koo teggil ko mu ne nag bu bu dee ku mel noonu dañ koy génne ci jàkka ji kooku moom garaawul yëkkati ko ne ko ah xaw a nax da ngay xaw a naxtaan ak moom ndax boo ko fi jéemee jaay doole boo moytul du sotti ah voilà mu ne ba mu des ñooñu bu dee ñooñu ak ñi nga xamante ne dañoo lekk lenn ci yii nga xamante ne nii yonent saa salaam dane bu ko kenn lekkee bu mu jege mu ne kooku moom ak as yi ak ki nga xam ne mu ne was saf yi ak ki nga xam ne dafa dese quoi waaw kooku dugg xam bërëb bi nga xam ne fa la ñuy jànge koo xam ne dafa manqué ñëw ci université bi université bi wala ci majalis bi ci jàkka ji boroom xam-xam bi jàngale mu ne xaas ñëw toog ci kanam ah gars yi ne ah mu ne bu boobaa koo ku mel noonu mën nañu fexe daal di koy yëgati ba bon parce que awil xukm wala yi nga xam ne dañuy àtte bërëbu àttewukaay yi waaw loolu si mu ne ñii moom <laughs> dañ leen ci excepté ci ñi nga xam ne mooy nit ñi nga xam ne am dafa joyu waaw que ba dafa joyu kooku ñii bokkuñ ci ñii bokkuñ ci voilà moom mën nañ leen a yëkkati ah mu ne nag wal hikmatu al imam ibn abi jamra rahimahullah fi hadha an-nahy man'u istinqas haqqi al-muslim al-muqtadi lid-daghaa'ib wal hath 'ala at-tawaadu' ah ah al-muqtadi lil-muwaadada wa aydan fan-naasu fil-mubaah kulluhum sawaa faman sabaqa ilaa shay'in istahaqqahu wa man istahaqqa shay'an fa akhadha fa ukhidha minhu bighayri haqqin fa huwa ghasbun wal-ghasbu haraam mu ne boo gisee nag sagesse bi tax ash-shaari' Yonent bi alayhi salaam tere bu nit toogee fenn ñu wañ koo nga bañ a ñëw yëkkati ko ñu bañ koo yëkkati mu ne ndax loolu sagesse bi xereñ pièce bi tax mooy parce que. loolu wàññi ak ku jullit la bi nga xam ne boo ndax jullit boo ko wàññee ak tam mën na indi ay ay ay bañante ay mu jàppal ki ko defal leen walla léegi seen diggante dootul neex mu jàpp jàpp ne waa ji bëgg ko nangam waaw ba pare di ñaaxaati tamit eh, sagesse bi ñaaxaate ci eh, ak tawaado mooy ngeen ñu nekk nit ñoo xamante ne jullit ak jullitam da di nekk ñoo xam ne dangeen di wàcc seen bopp te yàlla tax quoi voilà. waaw wàcce sa bopp bi nga xam ne day indi soppante bëggante te nag nit ñëpp ci yi nga xam ne dafa dagan ñoom ñëpp a ci yem képp ku jiit ci bërëb yaa ko gën a yelloo keneen te képp ku gën a yelloo fenn ba pare ñu daal di la fay yëkkati ne la us jógal ah ñu nangu ko ci yow loolu moom genre rapt la genre foqar ci la fa genre nangu la jaay doole la waaw genre këpp ci loo xam ne amoo ci droit te loolu nag dafa xaram waaw waaw mu ne nag fa ala hada qad yakunu ba'du dhalika ala sabil karaha wa ba'du ala sabil tahrim ci kaw noonu tere gi léeg-léeg day nekk ci kaw ci lay nekk léeg-léeg nag mu nekk ci loo xam ne xaram la waaw <laughs> waaw imaam an-Nawawi moom neewoon na ba mbir mi mooy dafa xaram quoi yëkkati nit moom ba pare di fa teg keneen wala keneen di fa toog yow nga fay a loolu dafa <laughs> mu ne Kantaa wax ji yonent bay saa saabu ma imaam ibn abi jamra tafassahu wa tawassahu mu naa fa maana al awwal an yatawassahu fi ma baynahum nañu yaatalal seen diggante wa maana saani beneen maanaam yu am an yanzama ba'duhum ila ba'd mooy nañu puus kenn ki puus ci ñeneen ñi waaw ñu xaw a puus ku nekk xajal sa moroom ngeen puus quoi kii puus puus ci puus ngir ñu am place boo xam ne moom la ñuy hatta yafdula min al jam' min al jam' Ah, minal minal jam majlisun lid daaxil ba ni nga xam ne ñoom ñëpp bu ñu defee noonu ku nekk puus kii puus kii bu ko defee eh, place daal di am ci ñi nga xamante ne mooy ki du léegi kon mu ne nag al imaam al al lii la wax rahimahullah kon lii nii lu ama am solo la quoi <laughs> al imaam eh, eh, kii nag nu tudd ibn umar radiyallahu anhu ah moom lii mu def mooy lim ci teg ne wa kaana ibnu Umar te ibnu Umar de nekkoon na bu nit ma soon a gis gis ko muy ñëw mu jóg place daal di koy euh, may place da doon bañ waaw loolu imaam ibnu Umar imaam Abu Daawuda soloo ko ah? ci yoonu Abi Xasiib moom mu ne muy Ziyaad ibn Abdurrahman mu jëla ko ci ibnu Umar foo xam ne foofu ne moom loolu muy jëf da koo yëkkati ne yonent way saa sax moo ko tere ndax ibnu na dana jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaama lahu rajulun min majlisi fa dhahaba li sa fa nahahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne daa am benn waay boo xam ne dafa ñëw ci yonent bay sa saa bi mu ñëwee am benn waay bu newoon ci mbooloo mi jóg ngir moom xajal ko palaasam mu daal di toog waa ji dem ngir toog yonent saa sallam tere ko ne ko déedéet déedéet waaw waaw <laughs> mu ngi noonu moo tax eh, eh, eh, Abu Bakra radiyallahu benn waaye mas na ko defal mu bañ waaw mu bañ jóg ngir mu toog mu bañ ne inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an za ne ndax yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallam dafa tere loolu waaw kon loolu lu ama am solo la waaw kon loolu moo tax yooyu yëpp Euh, euh, dafa am solo moo tax tere bi gis nga li ci imaam Ibn Battal wax xikma bi imaam imaam an-Nawawi bokk ana ko noon imaam Ibn Abi Jamra kantaal imaam Ibn Battal mu ne uxtulifa fi nahy boroom xam-xam yi wuti nañ ne tere bi ban façon tere la fa qiila lil adab am nañu ne ngir teggin la wa illaa falladhi yajibu lil aalam an lil aalimi an yaliyahu ahlul fahmi wan nuha mu ne am na ñoo xam ne dañu ne boroom xam-xam bi dañu wute ci xikma bi waxoon nañ ko sànq waaw lan mooy xikmaay sagesse su tere bi est-ce que li wo tere bi wax mooy li tahrim wala li ta'dib ngir ngir ngir ngir ngir lil adab ngir teggin mu ne al imam ibn Battal al maliki rahimahullah mu ne am na ñu ne moo ngir teggin la mu ne waaye sinon li war boroom xam-xam bi fu mu nekk mooy ñi ko war a dar mooy boroom xel yeeg boroom xam-xam yi yu mag yi xam nga yeneen saa saam doon na ko wax ne li yel yi li yel yel yi ulil ahlaami woon nuha mooy buy jiite mu ne nay nay nay nay nay nay sus ci man topp ci man boroom xel yu ñaw yeeg boroom xam-xam yi waaw ñi nga xam dañu majeur ba pare am xel am xam-xam loolu mu ne loolu nag moo jaadu ci ki nga xam ne mooy boroom xam-xam bi waaw kon nag am nag ñu ne non nahyu bi ala zahirihi wala yajuzu li man sabaqa ila majlisin mubah an yuqama min am ñeneen ñu ne non non non tere gi xaram la yellul jaaduwul ci kenn ku jiitu ci bërëb ñu ko fa yëkkati waaw lu tax hadith sayna Abu Hurayra bi nga xam ne moom la ci al imam an-Nawawi teg waaw